bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu si defee seen rajo ci seen jotaay bi mu ci di riyaadu saalihiin ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu seen di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune ginnaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko bu nu masaana am ci koor gi lu toll ni lii ñu ci am dañuy daal di teg foofu sunu téere bi ñu tuddee riyaadu saalihiin waxtaane lu jëm ci asaka muddi koor ak lu jëm ci julli gi iid ndax sunu directeur Omar ju fal moo daan wax ne jàng mbir mi moo gën dem ba ca barabu jullikaay ba door di ko fa jàng comme tey mu war a nekk su ñaar fukkeelu jataay ak ñett ñu bëgg a joyal sunu waxtaan ci yi waxtaan yi des ci jataay yi jëme ko ci asaka muddi koor waa waajaayu korite yàlla ñu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi kon sunu waxtaanu tey moo jëm ci azaka muddum koor arab di ko wax zakatul fitre zakatul fitre muy azaka muddum koor wala muurum koor muddum muurum koor nga xam ne képp koo xam ne kii weeru koor wi fekk na la fi booy wari daf lay war ala kulli fardin min al muslimina maanaam jullit yépp la war xale yeek mag ñi góor ñeeg jigéen ñi gor yeek jaam yi ñépp la asaka mu dum koor war waaw képp koo xam ne ki jullit nga boo dee xale war na la boo dee mag war na la boo dee góor war na la boo dee jigéen war na la as gor ak jaam ndax Buxaari yi dafa nekk li moog muslim ñu jële ci Omar radiyallahu anhu mu ne wala Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi moo azaka moo farataal azaka muddum koor sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al abdi wal xor wa dakari wal unsa wa saxir wal kabir min al muslimin mu ne yonent bi moo yoonal zakatul fitre yoonal mooy nii waa assemblée di def yoonal dara président assemblée nationale toog député yi toog ñu yoonal dara loola ñu yoonal kenn du ko jalgati dañoo war di ko defee nan ko santaanee ñoom asaka muddum koor sallallahu alayhi wa sallam moo ko yoonal euh, bu ramadaan jeexee ci lañ koy génne bu ramadaan jeexee ci lañ koy génne génne ko ci euh, tàndarma walla ci pepp wala ci ceeb walla ci yiñ koy génne yépp ñu génneel ko jaam mooy ku ñilif génneel ko su gor génneel ko góor jigéen xaleeg mag minal muslimina ñu ñépp ku ci ne da koy génne suñu ko génnee ci kër gu ne ceeb bu bari lay doon bu dee ceeb bu ñu ko génnee ci xaalis xaalis bu bari lay doon bu deeb xaalis bu ko Sénégal yi woor yépp génnee dana ëpp milliard ay milliard lay mat waaw ay milliard lay mat professeur ji bi jëlal sa machine ñu wax ne euh, bopp bu nekk génne na ñaari kiloy ceeb ñu ne kilo ceeb ci misaal mi ngi jar euh, trois cent bopp bu ne génnee kon six cent six cent kilos fois onze million loolu ngay calculer wala six cent francs par onze millions multiplié fois onze million loolu ay milliards la waaw te bu ñëwee ci fi ñu ko war a dugal tabarkàlla bu ñu fa duggee dana am solo loolu mooy sama tomb bu njëkk ci zakatul fitri tomb ñaareel mooy xikmatuha lu tax ñu di ko génne wala philosophie bi filosofi bi shuri'at zakatul fitri min fi sha'ban min as-sanati ath-thaniya min al-hijra li takuna tuhra lis-saim philosophie bi mooy bi nu koy génne danoo ñëw ci baraxlu baraxlu mooy weer wi ñuy génn dugg ci koor gi lu mooy baraxlu bi baraxlu wi ñëwee ca la ko yonente ba alayhi salaatu salaam yoonal ca baraxlu wa ca atum ñaareel ma ca gàddaay ga ca atum ñaareel ma ca gàddaay ga lu tax mu def ko mu ne tuhratan lis saayim ngir mu fóot ngir mu fóot aji woor ji waaw jubbanti rëq-rëq yi waaw ndax ci biir koor gi mën naa am ñaar yuñ yañ cere woon muy laxwoog rafas mën naa am daloon nañ ko ci biir koor gi bu asaka mu dum koor ñëwee day defaraat yooyu nga xam ne moo moo moo ko daloon ci biir koor gi mi ngi mel ni oto bi xoosu ci morom ji daal jaar ca tôlier ba mu maaselewaatal ko xoos-xoos boobu waaw laxwu mooy mbóorant yi ne ci koor gi léeg-léeg rafas mooy yooyu léeg-léeg ndax léeg-léeg nga gis ci koor gi ku woor ba noppi fàtte ne mi ci biir koor gi mu jox jigéen ju dul jabaram loxo ci biir koor gi wala ñu bokk bureau wax fa ay wax yoo xam ne euh, ku woor waru koo wax walla sa yaram tàng ci biir koor gi ba nga xuloo te waroo woon na xuloo ndax yonent bi dafa jàngale woon ci biir koor gi buñ la defee dara ci biir koor gi da nga naan inni saa im ba mu ñetti yoon kon asaka muddum koor day defaraat yooyu wali takuna awnan lil fuqara bokk na ci philosophie bi dimbale faqir yi dimbile faqir yi ndax abu daawud nettali na ak ibnu maaja ak daaruqutni ñu jële ci ibnu abbasin radiyallahu anhuma mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitr tuhratan lissaa'im min allaghwi wa rafasi wa tu'matan lil masaakin man adaaha qabla salaati fa hiya zakatu maqbula wa man adaa ba'da salaat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat Abu Dawud rek nettali ak Ibnu Maaja ak Daaraqutni ñu jële ci Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam dafa yoonal dafa farataal azaka muddum koor ñu ne lu tax mu mu farataal ko mu ne tuhratan li saayim ne na muy setal aka laabal aji woor laabal aji woor ji minal laghwi ca la ko rëccoon ca wax yu amul solo ya wa rafaf ak la ko rëccoon ca xuloo ya ak saaga ya wa tu'matan lil masakin nee na mu nekk nag dépense nekk ab yàq nekk aw ñam pour miskin yi muy yalwaankat yi mu ne ko génne avant ngay julli ci génn nga asaka ji wér ku julli ba noppi door koo génne ab sarax nga joxe waaw moo tax suñ tollee ci fan yii daal di indi waxtaan woowu dina tax nit ki bàyyi xel ci war koo génne balaa julli ji loo ko mooy gis ku ne dama koo fàtte woon ba julli ba pare lu ci lislaam wax fàtte gi xëy na leneen la waaye daal liñ bëgg mooy nit ki asaka mu dum koor mu génne ko joxe ko balaa julli ji yunte ba nee na ku ko joxe bala ngaa julli ji sadaqa ah, zakat zakat zakatun boola ku julli ji ba noppi door koo joxe sadaqatun min sadaqat da nga génneeb sarax rek asaka mu dum koor moom génne woo ko noonu lañ ko bëggee kon génne ko avant ngay julli ji lañ bëgg waaye julli ji ba noppi nag door ñëw génne ko bëgguñu boobu noonu la ko Ibnu Abbas waxe ca hadis boobu ma junj léegi rawawu Abu Dawud wabnu maaja wa daar xutni sama beneen tomb mooy alaaman kan la azaka muddum koor war kan la azaka muddum koor war azaka muddum mi ngi war alal xurril muslim ci gor su nekk jullit jeex na mu ngi war alal xurril muslim ci gor su nekk jullit fekk mu am euh, li miqdaari saa maanaam am na ñaari kilo ceeb ci këram ginnaaw bi mu génnee añab subaam ba noppi waaw añam ginnaaw suba nag ku dund ba ginnaaw suba am ko <laughs> la sëñ Fallou doon wax mu ne li gën a wóor di ci àdduna mooy mooy denc loo bëgg duna dund déwén sëñ Fallou mu ne li gën a wóor di ci àdduna mooy denc loo bëgg a dunde déwén mu ne jullik tusbaarug déwén yàlla santagula ko kon ginnaaw santagula ko doo ko julli tey muy wér mu ne bëggal bëgg dencal ëllëg dangay mujj bàyyi ko fer ñu séddoo ko sa ginnaaw mu ne kon lekkal li joxe lii di xaar ëllëg boo xëyee julli suba lala sunu borom wërsëgal nga yendu ca ala xaal koo xam ne kii am nga ñaari kilo ceeb ginnaaw bi nga génnee sa ginnaaw bi nga génnee sa dépense wala am nga njëgu ñaari kilo ceeb ci sa poos kooku yasidu an xóotihi wa xóoti iyaalihi yawman wa la maanaam dundu vingt-quatre heures am nga ko léegi asaka war na la am nga añ am nga reer am nga ndékki desal nga deux kilos waaw am nga añ am nga reer am nga ndékki desal nga deux kilos wa tajibu alayhi day war ci borom kër googu am an nafsihi moom ci woppam mu génne deux kilos ak képp koo xam ne kii ci sa dépense bi lay lekk képp koo xam ne kii ci sa dépense bi lay lekk maanaam yaa ko gàddul dépense bi sa jabar yaa ko war a génneel lu sa jabar bari bari xaalis yaa ko war a génneel asaka mu dum koor bu la ëppee solde mbaa mu lay fay nga ne ci benn société boo xam ne bi chef de personnel bi sa jabara walla directrice bi sa jabara mu yilif la ni mu yilifee gaa yi fii liggéeyee du tee yow mi jëkkër ji yaa ko war a génneel asaka mu dum koor say doom yàlla war a génneel asaka muddi koor mbindaan yi nga xam ne yaa yor seeni mbirit yaa leen war a génneel asaka muddi koor su jabar amee xaalis nag ne jëkkëram maala dimbalee lii baax na bu doom amee xaalis ne papaam maa la dimbalee lii baax na bu mbindaan amee ne maala dimbalee lii baax na wa yaqum bil infaqi alayhim ko defee ñi ñépp ku ci nekk yaa war a génne asaka muddum koor maa ngi ci riyaadu saalihiin ñaar fukkeelu jataay ak ñaar di waxtaane tey lu jëm ci azaka muddi koor yi su boobaa lii war nag xadruha mooy nan la war a toll nan la azaka muddum koor war a toll azaka muddum koor ca arab bañ ko bañ koy jàngale saa lañ koy tudde sadaqatul fitri saa saa mooy loxo ñeenti loxo yu fees maanaam boo boolee si ñaari loxo yi duy kook ceeb teg ne benn duyaat kook ceeb teg ne ñaar duyaat kook ceeb boo ko defee ba mu ñeent ñeent yooyu mooy benn bopp ñeent yooyu mooy benn bopp léegi léeg nit ñi am ci ay pot yu ñuy natt ci loolu ba noppi boo nattee pot bi rek génne nga euh, benn bopp am ñoo xam ne dañ koy dañ koy màndaxe natt ko ci ay kilo wax ne daal un kilo huit cent boo ko génnee génn nga benn bopp gaa yi arrondir ko ba def ko deux kilos nga xam ne kon boo génnee deux kilos yi ceeb bu fekkee ceeb ngay dunde nga génne ko wala deux kilos yi pepp wala wala walla tubarkal mu ngoog ko defee ñu génne ko ci xeet yi ñuy lekk mboq yeek pepp yeek dugub yeek yu mel ni ki yooyu Euh, Abu Hanifa ak ñi mel ni ñoom dagan la leen génn génn ko ci xiima xiima mooy deux kilos ceeb nangam lay jar ci xaalis ñu génn ko wala ñu ne deux kilos ceeb ku génne woon nangam ci euh, or nu lay toll maanaam daal ñu génne lu toll noona ca leneen lu dul xaalis waaw su boobaa loolu nun lañ koy waxee ñoom eh, waa kër Abu Hanifa Abu Sa'id al na jamono yonent bi dañ daan génn azaka mu dim koor di ko génneel xale yi di ko génneel mag ñi di ko génneel gor yi di ko génneel jaam yi daan ko génn nag eh, ñeenti bar ci loxo ciw ñam walla soow walla tepp walla tàndarma mu ne mësuñu koo génne mësuñoo dañ di ko génne ba ni Muawiya ñëw aj ci Makka am ñu ne dafa umra ji woon Muawiya daal di yéeg alal minbar bi muy waxtaan ak nit ñi bokk ca discours am ba thème d'actualité bu ñuy wax asaka mu di koor ndax warees na koo mën a génn ci euh, lu dul tàndarma wala dul pepp mu ne inni ara anna mud anna muddayni min samra isham taadilu sa'an min tamr fa axasa naasu bi dalik mu ne moom gis na ne moom Muawiya genn wàllu saa maanaam un kilo ci mboqum saam tol na ni un kilo wala tol na ni deux kilos ci tàndarma nit ñi daal di koy jël qaala abu sa'id fa amma ana fala azalu ukhrijuhu abadan ma ishtu abu sa'id daal ne moom nag nam ko daan génnee la koy génnee ba faw du génne lu yées lam daan génne at-Tirmidhi yi ma ne wala amalu ala hada inda baadi ahli al-ilmi yaraw na min kulli shay'in saa'a wa huwa qawlu Shaafi'i wa Isxaaq mu ne boroom xam li ñuy jëfe du li may génne moo gën lee kon naa génne génn wàlla kilo nee na ñoom li ñu gis daal mooy ñoom ñëpp deux kilo deux kilo imam Shaafi'i loolu la wax Isxaaq loolu la wax waxaale la ilmi am na ci borom xam-xam ñu ne min kulli shay'in saa illal bur mu ne lu ci nekk mën nañ caa génne euh, deux kilos mu ne ba mu des euh, pepp mu baax mu ñox bele ñu ne ñoom genn wàll ga doy na ca te mooy un kilo Sufyaan lu la wax Ibnul lu la wax loolu la ñuy wax waaw kulli xaal euh, maa ngi ci nan lay tollu bu ñu jàppee daal deux kilos ceeb mbaa mboq mbaa dugub suuna saaño feela rekk jaar jaar nañ ko ci yoon wi walla ku am pat biñ koy nattee nga natt ko ca pat ba ala man tajibu euh, ma del siwaat ci yaatala tomb boobu wala boog mata tajibu kañ lay war kañ lay war mata kañ lay war loolu tam lu jar jàng la moo tax ñu koy jéem a teel a jàng fuqaha yi d'accord nañ ci ne asaka mu dum koor mi ngi war ci axiru ramadan bu weeru koor di jeex fi wuute gi nekk mooy fan la exact fii taxdiidul waxtu waaw fan la exact professeur Djibi Athawri daal di cee wax Athawri daal di cee wax Ahmad daal di cee wax Ishaq Ash-Shafi'i ci al-Jadid ci lenn ci riwaayam ya al-Malik maanaam ñaari riwaay ci Malik wax ñoom ñëpp dañ ne inna waqta wujubiha ghurubu shams laylatul fitri ñu ne waxtu bi muy war mooy bu jant bi soxee tëñ seen weer wi bu jant bi soxee tëñ seen weer wi maanaam koor gaa ngi jeex jant bi sono séen nañ weer wi génn asaka mu dum koor jot na ah li annahu waxtul fitri min ramadan loolu mooy waxtu dog wi dog nañu duutuñu woorati xanaa koor gi dellu si déwén wala boog ñuy koor koor yi ngàtt nga waaye ramadan jeex na loolu la Sawri wax loolu la imaam Ahmed wax loolu la Isxaaq wax loolu la imaam Shafii wax loolu la imaam Malik wax ci lenn ci ñaari riwaayaam yi radiyallahu anhum Abu Hanifa bi mu ñëwee ci kañ lay war mook al-Layth Shafii ci al-Qadim ci wax ju njëkk ja fi riwaaya thaniya an Malik ñu ne inna waqta wujubiha tulu'u al-fajri min yawm al-iid ñu ne waxtu bi muy war mooy bu fajar gi feqee ci bisub tabaski ba maanaam jant bi sono séen nañ weer wi ñu tëdd ba fajar jot bi fajar jotee rek asaka muddum koor tàmbalee war loolu la Abu Hanifa wax loolu la Al-Laythi wax loolu la al imam Shafi wax ca waxam ju njëkk ja ndax Shafi dafa am al jadid am al qadim loolu la Malik wax Malik def caa am riwaaya saaniya ak riwaaya al euh, riwaaya al ula riwaaya al ula Malik di caa wax ne inna waxta wujubiha xurubu shams laylatal fitri li annahu waxtul fitri min ramadan riwaayam ñaaral bi mu wax ci ne inna waxta wujubiha tulu'u fajri min yawmil iid imam Shafi wax ci al jadid ci al qadim mu ne inna waxta wujubiha tulu'u fajri min yawmil iid daal di wax ci al jadid inna waxta wujubiha bu shams leylatal fitri li annahu waxtul fitri min ramadan lu tax wuute yi am lu tax kii waxoon ca lee wax ci lii wuute yi am mooy ka juddu ca xablal fajiri ca bisub korite ba ginnaaw bi jant bi soyee ndax war nañ koo génneel asuka muddum kooram déet looloo indi werante bi liir boo xam ne séen nañ weer wi séen nañ weer wi jant bi sono séen nañ weer wi ñu tëdd mu judd lu jiitu fajar min yawmil iidi ginnaaw jant bisa ñu ne ndax asaka muddum koor war na ko walla déet boo jëlee wax ju njëkk ji mooy waru ko buñ ne waxtu wujubiha mooy bu shams laylatul fitri mooy kon kooku azaka waru ko ndax bi muy war fekkawu ko fi li annahu wulida ba'da waqtil wujubi bu dee beneen group bi tajibu kon azaka da koy war lu tax li annahu wulida qabla waqtil wujubi loolu moo indi seen wuute yooyu waaye defu ñu rek ne Eh, ku leen neex def liir bi daal judd na judd na bi jant bi soxee ba noppi ñu njëkk a wax dañ ne asaka dem koor war na ko judd na fajar ñu ne asaka waru ko ñenn ñu ne judd na fajar asaka war na ko loolu moo indi seen wuute yooyu ak teqantal yi ci am ma ñëw ci taajiluha te mooy anticiper ko anticiper ko te mooy teel koo joxe te taajiluha mooy teel koo joxe jumhurul fuqaha maanaam ñi ëpp ci borom xamxam yi dañu ne mënees na anticiper maanaam teel a joxe azaka muddum koor lu jiitu korite gi benn bés wala ñaari bés maanaam korite gi des ñaari fan nga génne ko wér na mu des benn fan nga génne ko wér na loolu mooy anticiper ko ibnu Umar moo wax radiyallahu anhuma mu ne yonente ba dafa digle woon bi zakatil fitri an tuadda qabla xuruji naasi ila salaa ñu koy génne balaa nit ñi dem ca barabu jullikaay ba Naafi mu ne ibnu Umar daana ko joxe lu jiitu loolu moom Abdullah ibnu Umar léeg-léeg korite des ñaari fan mu génn ko léeg mu des benn fan mu génne ko waaye nag lu jiitu loolu maanaam korite gi des ñetti fan nga di ko génne mbaa ñeenti fan wala une semaine nga di ko génne foofu nag ixtalafu fi ma zaada ala zalik loolu am nay wuute ndax mënees na koo génne lu jiitu korite gi ci ñetti fan wala ñeenti fan wala une semaine foofu fela ne ala kulli xaal Abu Hanifa bañ ko ko laajee ndax nees na anticiper asaka mu dum koor mu ne yaj yajuusu taqdimuha ala shahri ramadan mu ne dagan na ñu anticiper ko waaw ñu ñu ñëw ci we ñu ñëw ci baraxlu rekk mu génne ko imam Shafi mu ne yajuusu taqdim min awli shahr nee na mën nañu um koor rek nga nga génne ko loolu la wax Malik ak mashhur masab Ahmad ñu ne yajuusu taqdimuha yawman aw yawmayni anticiper bi daal na yem ci ñaari fan wala benn fan mbokk yi bind bi jeexut dañ ko bëgg a yëkkati bu ñu noppee ci ci moom dugg ci yes alunaka bu nu ci dellusiwaatee incha allah teg suñu baaram foofu ñu ko teg teggi suñu baaram ñu ko tegoon te mooy ndax mënees na anticiper azaka muddum koor euh, wala déet jërë ngeen jëf. ci kanam tuuti ñëwee laat ko incha allah yal yàlla sàmm leen sàmm nu aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara te nangul nu sunu koor. in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu